léegi beneen bi mooy bi ñuy gis ba léegi ci wàllu zakat la woon euh, mooy zakatu fas est-ce que le cheval dañ ciy génne zakat wala déet hein gisoon nañ ne waa jumhur dañ ne woon non mais ku mel na imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi naka noon taalibeem beneen taalibeem bi Zufar. Euh, mooy zakaatu fas beneen laaj bi mooy zakaatu fas gisoon nañ ne waa jumhur jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'iyati waaye naka noonu wal hanabila ak ku mel ni ñoom eh, ñaari sëriñ yu mag yi taalibe yu magu al imam eh, abu hanifa yi eh, ñoom dañu ànd ak waa jumhur hein muy abu yusuf ak seydina muhammad ibn al hasan al shaybaani rahmatullah alayhi mooy mais abu imaam abu xanifa ak ak beneen taalibeem bi di zufar ndax ñoom ñett ñoo ñëpp ay taalibeem lañu woon rahmatullah alayhi ñoom moo ñoom mooy imaam abu xanifa ak zufar dañ ne si zakat kan fas dañ ciy génn zakat kay waaye ci condition yañ waxoon dellul foofu fële ci du dañ naan fas nga yor rek génne zakat waxoon nañ la foofu doggoon nañ ci détail bi léegi nag laaj bi mooy hein mu ne comme que waa ñaari ñaari taalibeem yu mag yi di al imaam euh, abu yusuf al qaadi abu yusuf ak al imaam muhammad ibn al hasan al shaybaani yu rahmatullah hein ñoom comme que ñoo waa jumhuur bokk avis moom nee na dafay foogoon ne moo daf foogoon ne loolu da koo mës dégg que ne ñoom bu dee ne mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi bu dee ne al imaam Abu Yusuf ak imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani dañoo am avis boo xam ne dafa wuuteeg aviwu al imaam Abu Hanifa mazhab bi liy mazhabu xanafiya yi mooy li nga xam ne mooy li nekk mooy li as-Saaxibaani wax muy al imaam Abu Yusuf ak al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani waaw léegi loolu la bëggoon leerm pour xam tamit lan mooy mazhabu xanafiya yi dañ naan la mazhabu xanafiya yi fii mooy waxu al imaam mooy waxu al imaam Abu Xanifa mooy seen mazhab loolu noonu en fait euh, mooy yaakaar naa peut-être ak jaawale la wala muy dégg boo xam ne euh, loolu nga dégg sax waaye loolu la mbokk mi dégg waaye euh, bi mu koy dégg dafa am détail bu mu laaj boo xam ne benn précision bu am ci wax jooju boo xam ne amaana ba mu koy dégg boroom wax ja defu ko ci mooy ne lan mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi eh, imaam bi mooy al imaam abu xanifa ñaari sëriñ yu mag yi ñu naan as-saaxibaan ginnaaw imaam abu xanifa ñaari taalibeem yu mag yi mooy al imaam abu yusuf ak al imaam muhammad ibnul xasan ash-shaybaani rahmatullah alayhima léegi nag mooy fii fii parce que lii laaj bii dafa jëm ci mazhabu xanafiya yi ana nan la ñuy tarjixe bu dee waxu imaam yi dañoo wute waaw mooy waxu imaam bi di al imaam Abu Xanifa dafa wuteeg ñi nga xamante ni mooy ñaari taalibeem yooyu wala mooy dañ naan la mbir mi nii la bu dee ne al imaam Abu Xanifa waxam dafa taxaw mu ànd ak kenn ci ñoom ñaar. mooy kenn ci soit Muhammad ibn al-Hasan wala ki nga xam ne mooy al imaam Abu Yusuf rahmatullah ma bokk ak moom wax keneen ci wax leneen loolu wax bi mooy wax bi imaam Abu Hanifa wax ak nag mu des waa léegi comme comme masala bii bu dee ne imaam Abu Hanifa ah, dafa wax lii ñoom ñaar ñu wax lu contraire nag. bu boobaa dañ naan la ci lu ñu joyal ci lu ñu joyal comme ni nga xam ne noonu la ko ñoom seen imaam yi di di di di di tudde ñuy imaamu xanafiya yi mooy ne li ñuy féetale kaw mooy waxu imaam bi mais mais mais loolu mooy ci luñ joyal mais mais am na mais mooy bu dee ne imaam Abu Xanifa dafa wax wax. al imaam Muhammad ibn al Hasan ak al imaam abu al qaadi abu Yusuf wax wax bu wuteeg boobu te ñoom ñaar ñu dëppoo ci beneen wax bu wuteeg waxu imaam abu Hanifa ci lu ñu doyal waxu imaam abu Hanifa la ñuy jiital mais dafa am mais mooy lan mooy dañuy xool parce que dafa am cas yoo xam ne waxuñ as-saaxibaan la ñuy féetal kaw am mais ki li ci doyal mooy d'une manière générale bu imaam abu Hanifa mooy féete kaw. léegi nag mu des bu dee ne euh, euh, dañoo dañoo wute bu dee dañoo wute loolu lañ lay wax ne la dafa am ci yenn masala yoo xam ne waxu as-saaxibaani lañuy wut la ñuy féetal kaw wala kenn sax ci ñoom ñaar ci kaw waxu imaam Abu Xanifa comme li al imaam Abu euh, kii Ibnu Nujaym mu wax rahmatullah alayhi al-Xanafi mu ne loolu mooy yan kaa mooy kaa yoo xam ne bi ñu xoolee ñoom xanafie yi muy référence yi dañoo xool ñëw ñuy seggaat gis ne euh, waxu imaam bi gis nañ mu ne am bu dee ne dalil dañu gis ne dalilam euh, en fait la mu sukkandikoo par exemple xadiis bi dëgërul wala xadiis ba mu sukkandoo ba muy wax loolu ndax loolu la gisoon moom al imaam Abu Xanifa loolu noon xadiis boobu ñu gis ne wérul bu boobaa bu boobaa ci la ñuy féetale kaw waxu as-saaxibaan waaw est yaa ngi dégg ci lu ñu joyal waxu imaam Abu Hanifa mooy féete kaw moom lañuy ñuy ubbee mooy madhabu imaam Abu Hanifa rawatina ci li jëm ci wàllu ibaadaat yi. kanta waxu as yi fi ñu koy féetale kaw mooy il faut mu am lu tax. comme ñu gis ne ah la al imaam kat sukkandikoo woon la nekkoon tegtalam dalil ba dafa dëgërut waaw wala mu nekk loo xamante ne nii euh, mooy ne euh, euh, nu mu tudd seen jamono yi dafa wuute mooy bi al imaam Abu Hanifa génne àddina ñoom dañ doon wax lan doon wax avant mais bi mu génnee àddina ñoom ñu gis loo xam ne day wan ne lii nii mooy li gën dëgër fuuf lañ doon wax ñunug suñu imaam tam mooy loolu day dikk rek ci liñ waxoon sànk gis ne dalil boobu dese naa dëgër ah bu boobaa ci kaw yu mel noonu lañuy la ñuy féetale kaw waxu as-saahibaani bu wuteeg waxu al imaam Abu Hanifa te tamit ci wàllu li jëm ci wàllu ay àtte ak seede yeeg li jëm ci wàllu euh, miraas yeeg yooyu dañuy féetale kaw waxu imaam Abu Yuusuf parce que comme comme qaadi la woon te tamit da ca am bu rëy moo tax moom waxam lañ doon la ñuy féetale kaw ci côté boobu lu bari ci mazhabu xanafiye yi moom waxam lañuy ñuy féetale kaw kanta ki nga xam ne mooy imaam Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alayhi li nga xam ne masala yi jëm ci wàllu euh, jege ñaale yeeg yooyu moom ci ay côté euh, euh, côté moom la ñuy la ñuy àtte woo waaw ñoom mooy li ñuy wax ñoom zawul arham ci masala yi jëm ci yooyu en général mooy ci luñ joyal moom ay waxam mooy ku nekk day am loo xam ne moom lañ ko gën a jagleel mais ci kaw noonu rek ci kaw bu dee dañoo wute dañoo wute mooy ne mbir mi bu dee dañoo wute waxu imaam Abu Hanifa mooy féete kaw waxu ñoom ñaar amaana amaana euh, euh, mbokk mi da ko jaawaleek li nga xam ne mooy moo xew ci euh, ngiru Shafi'i yi rahmatullah alayhi parce que Shafi'i yi bu dee ne al imaam ar-Rafi'i ah ak al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhima ñoom dañ leen ñoom lañ naan ash-shaykhaani foofu ci ngiiru Shafi'iyya yi ñoom ñaar bu ñu bokkee wax mu wuteeku waxu el imaam kan ash-Shafi'i waxu imaam ñaari imaam yooyu la ñuy féetale kaw. fu dama yaakaar ne loolu la xaw a jaawale ñii que xanafiya yi mais xanafiya yi ci lu ñu doyal euh, loolu mooy ki nga xam ne moom la ñuy féetale kaw mooy waxu al imaam Abu Hanifa ba mu des ci yoo xam ne ay cas yu particulier la la ñuy ak loo xam ne bon dañuy gis ne bon seen wax ñoom ñaar ñële malgré wuute na ak waxu imam bi moom la ñuy féetale kaw ndax moo gën a dëgër comme ni ko al imam Ibn Nujaym rahmatullah alayhi leerale wallahu taala